taalimuhu kada wa in bi ujra jawazaha imaamu daaril hijra li qawlihi salla alayhi allahu wala ali wa sahbi wa man talaahu fa xayru man taxadtumu alayhi ajran kitaabullahi bitanbiihi wa xawfi an yadii'a dikrul iili bi adami al iqraa'i wat tartiili kon boo fàttale eh, ko ñu ngi woon ci masala bi ndax sëriñ bi daf ñoo tuddal benn masala wax la nag li ci imaamu Maalik wax bàyyi noonu dem léegi nag ñuy leeral affaire boobu ndax dafa am wuute imaamu Maalik rahmatullah alayhi dafa jàpp ne loolu laaj pay doo jàngal alxuraan mën naa ne comme nii internat yeeg daara yi yenn daara yi def ak madrasa yi ak école coranique yeeg wala école franco arabe yi wala yu mel noonu di jàngalaale alxuraan ne waaye da ngay waaw léegi yooyu noonu la imaam Maalik ne mën naa te gisoon na ñi nga xam ne dañ koo nettali ñoom ñoom Ikrima voilà ñoom it Mujaahid ak ñoo ñëlee waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom it Taawuus ñoom it al-Fadl ibn Dukayn al imaam Abu Nu'aym sëriñ imaamul Buxaari ñoom Hammaad ibn Muslim ñooñu waxoon nañ lan ak ñi nga xamante ne mooy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahmatullahi alayhi yooyu yëpp gisoon nañ ko. kon ah mu ngi noonu te lool moom laa la waxoon li ñuy jeexal ne lool man nañ ci boole waxu imaamu Maalik bi rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi ala al jami' léegi nag imaam ñu ngi doon topp li imaamu Suyuti doon wax ci alfiya bi doon leeral xadiis bi kon am nañu ko bañ jam affaire bi ñoom imaam Abu Hatim imaamu Ahmad imaam ak imaam Ishaq ibn Rahawi rahmatullahi alayhi ñeneen ñi ñi ko d'accord wax nañ la ko léegi ñoom lañu la ko wax léegi nag imaamu Suyuti rahmatullahi alayhi ne am na beneen wax nga ne hë mu ne waaw wa aaxaruuna mu ne wa aaxaruuna jawazu li xam nga ne ne woon li mu doon tàmbale wa aaxidun ajra alxadiis yaqdaxu jamaatu wa aaxaruuna samaxu wa aaxaruuna jawazu liman shughil an kasbihi faxtiira haadaa wa qubil mu ne wa aaxidun di jël ajra alxadiis aji jëlaa ko an ajra payuk alxadiis yi xadiis di jàngale xadiis wax naa la bu jaree xadiis ñu nag moom alxuraan lay masala bi c'est pareil benn la rek xam-xamu diine boo xam ne da nga koy jàngale damay fay voilà surtout boo xam ne comme ay alxuraan ak xadiis yi mu ne moom nag am na mbooloo moo xam ne dañoo ñoom dañ ko dañoo dañ koo jam waa axaru na ñeneen samaxu ñu ne loolu mën naa ne permettre nañ ko ah loolu dara newu ci wa axaruuna mu ne nag ñetteel bi ñooñu nag lañu gisul te ñoom lañ war a jeexal tey insha allahu mu ne wa axaruuna am na ñeneen ñoo xam ne jawazu dañ ne mais loolu man naa ne kay li man suxil waaye mën naa ne pour ñëpp comme ni ko ñi ñu weesu wax xam nga ñu weesu dañ ne man naa ne que waa ji ñàkk a ñàkk a ñàkk benn la waaw bu ko neexee mu laaj quoi waaw waaw léegi nag mooy de façon à condition que mu bañ a nekk loo xam ne danaan def ko loo xam ne aradu dunya la mooy jàpp ne lii alxuraan marchandise la noonu ko def ak mu ko jàppe noonu voilà mais daal mën naa ne daal ci luñ jooyal léegi nag mu am ñeneen ñoo xam ne ñoom dañoo tekkantal xóotal masala bi ne noonu ñi wax ñi ko jàpp am nañ une part am nañ gé nooy xoole seen wax wax nañu dëgg de ci ñenn ñi seen jam jooju moo gën ci ñoom am nag boo xoolee ñeneen ñi nga xam dañ ne mën naa ne boo xoolee beneen côté yi tamit ci benn wàll loolu nu wax it mën naa ne loolu loolu mën naa ne léegi nag ñoom ñu boole ñaari wax yi moo tax mu ne wa na ñeneen ñi moo ñu mujj ñi jawwazu ñoom dañoo dañoo dañoo permettre affaire bi liman waaye ñeel kan liman shughul ki nga xam ne dañ koo préoccupé moom da koo soxlaal an kasbihi koo xam ne moom dafa amoon métier wala loo xam ne ci la doon fàngoo waaw ca la muy fàngoo di ci amal kasbal halal li muy fàngoo li muy dunde boroom xam-xam la nit ñi di ñëw ci moom ba mënatu la dem liggéeyi loolee tax muy yor njabootam di yor boppam loolu nit ñi di ñëw ci ñoom ba mënatu koo def mu ne nag waaw kay ku mel noonee lañ naan yow mën ngaa laaj parce que lu ngeen bëgg day luxus sëriñ daara bi dara fii xam nga loolu moo tax daara yi daara yi au début loolu doon na dox mais léegi loolu doxatul waaw ay daara yi laaj naa la say yax laa ko laaj déedéet laax yaxi lan manee sëriñ daara bi fii du li ngay dundee gars yi du ko luxus léegi nag bu ngeen bàyyee ay taalibe yi yalwaan xam ngeen li ngeen di def man nan laay amee doom kenn ki ma dugal ko école privée ci français bi di ko fayal lool ak lool ay trente mille par mois je ne le vois pas vingt mille par mois francs fa ma koy fay grawul jaral na ma kantaa rakkam ji nga xam ne ba mu juddoo moom dama ne daara laa ko yóbbu ma ne bi yow ki li ma la laaj ay yaxam te du yàgg du weer du dee ba nga jël fa ab téeméer sax teg ko fa ba pare après sëriñ bi yow nga def loolu kee def lee kii def lee ma def lii ñépp def loolu sëriñ bi yor paj jaru ko ne yoo xamante ne nii ñoom ñépp ay ay ay génne ñoom war a dundal la laa wax te moom liggéeyul sëriñ bi manu la liggéey ndax bu xëyee xale yi lay yor li ngeen bëgg moom malgré moom xëyiwul yaxaasu gorut yaxaasu waaye quand même xale yi waruñoo yalwaan te seeni parents duñ fee di dara ma ne yéen dama leen di laaj kan moo dofe noonu lan moo tax école française bi waxu ngeen lool école française bi li ngay yóbbu sa doom est-ce que waxoon nga lool yow interne woo leen sax foofu dañuy dem di ñëw te pourtant trente mille ngay fay dañuy ñëw di añ si di ndékk di dañuy ndékki door a dem añ yow kii nga yóbbu ko foo xam ne falay ne dundam gi yëpp presque wala fukki at ci dundam yi te dërëm doo ko fa yóbbu mais gars yi seet leen mbir yi est-ce que loolu jaadu na xellu na ba pare ñu naan lu tax ñuy yalwaat ma ne yéen ma ne nit du dof dañ naan la ma ne lu tax seeni parents yi duñ fi joxe dara mais loolu ci kaw lu tax sëriñ bi d'abord ba ñuy ñëw mu ne ah loolu amatu ku fi ñëw bàyyi fi sa doom dangay joxe temps loo xam ne nag da koy calculer bu mu ñëw rek di asaaloo parce que man na ne joxe leen lii mu dem gis ne ndekete yoo yorul dund gi par temps wala par weer na xoolaat mbir mi xool prix yi njëg yi na la demee ci marché bi ak buy dundal nit caaku ceeb yeeg diwlin yeeg xorom yeeg suukar yi ak moom ci boppam ay soxlaay boppam. ci kaw loolu mu fixé prix boo xam ne ku nekk moom ngay fay comme ni intérieur yi internat yi def loolu mooy li jaadu. ma ne ah, waxoon naa la gars yi nga àndal xelal non mais bu ma ma ma mooy li jaadu. waaw te dañoo nekk jamono joo xamante ne nii lépp loo xam ne c'est gratos c'est gratuit doo ñu fay dara gars yi dañ koy sànq dañ koy dañ koy dañ koy ñàkkal fay la lépp loo xamante ne nii duñ leen ci laaj fay laata ñuy ñëw dañ koy ñàkkal fay la. waaw moo tax gone gi xoolal gaa yi nga xam ne parent boo xam ne ay doomam day dem école samedi soir wala mercredi soir wala dimanche mu yóbbu ko ci daara alxuraan yi wala fi ñuy jàngale wala école coranique bi wala yooyu la madrasa wala la daara mais nan la ñuy def xale bi sol bu baax sax duñ ko ko solo léeg-léeg ab booy doole tax xalaatul mukk muy dem école di solo noonu da koy parfum defar ko moom kii peñe ko boros ko borosal ko bëñ yi defaral ko lépp dugalal ko benn compote bu dee koy am compote la wala ab guute ci biir waaw fóon ko ne ko demal wala moom moo ko yóbbu bu dee daara ja nag mu sol ay carax yoo xam ne tànk yi poussière weex tal sol yére yu daggaatoo mun a ko demal mu ñëw gis nga xale bi xale yi dofuñ dañuy analyser xool def comparaison entre moom buy dem école bi ful gi ci baaraawam yi ndayam wala baayam di def wala maamam mais xaajul mais deful sax un tiers bi ci buy dem école école ci ci daara ji jàng alxuraan wala loolu mais xale bi ci boppam ci boppam lay xam ne fii jarul dara fii du tus daara ji du dara passe kese la alors que fëy nag moo am solo wal iyaadu billah loolu lépp nag il faut mu deñ ngir mu deñ bokk na ci yooyu nga organiser daara ji ba pare fay lay doon te retard ku fi retard dañ lay dàq bu dee du internat ku fi retard jarul ngay dugg bee boo nga ñibbi am rigueur dafa am rigueur imaamu Malik mii wallahi noonu la meloon nit ku waaye yow tellement rigoureux moo tax gaa yi dañoo doon toog ci imaam Malik même buur yi bu ñu toogoon ci wetam gars yi dañuy xam ne wallahi toog na yokk koo xam ne du du du du du n'importe waaw al haybatu wal waqaar moo doon dégagé wu ci imaamu Malik rahmatullah alayhi boo toogee ci jataayam xam ne ya tekk ngay def ak koo man di doon ak lu la yàlla mën a may ndax rigueur waaye bàyyi noonu laisser aller yi lu waay neex def lu waay kii loolu ma ne yow boo ko nangoo xam-xam bi nga yor boo ko nanguwul parce que xam-xam dafa tedd nga dóor ay prix ngay dóor gaa yi gis nga léegi moo tax loolu la di soofantal mbir yi heure bu leen neexee ñëw bu ñu amee anniversaire du ñëw loolu ma ne ku fi am anniversaire ñëwoo daq nañ la waaw parce que école bi bu du ñëw ba sa am anniversaire ñëw na ñëw ñu monsieur le directeur dañoo am anniversaire lu ñu ñëw loolu daara ji kese ba pare di lay ay faux lay yooyu yëpp dafa tax ma ne dóoral prix waaw wa axaruna li man suxin képp koo xam ne moom da yéen a tax manu la def leneen mu nekk yoral leen seen doom war koo xamal li gën a tedd loo xam ne euh, njariñu àddina ak alaaxira la alors que école bi moom bu dee français bii ngay toog wane njariñul àddina li sax wóorul ñaata nit ñoo jàng ba yëy seeni kayit mooy pare seen formation ba ñëw toog amuñu liggéey nekk ay chômeur di jaay café kooku dafa am jomaa moo tax muy jaay kafe ah si ndax bari na ci ñu mel ni moom moo xam ne bañ kiiwee dañoo bax dem toog yi di di naraw seen kër ba onze waaw di doxaat di taxawaalu ci ginnaaw xale yu jigéen yi yooyu léeg-léeg mu commencé di quinze dugg ci yooyu ñaata nit ñaata chômeur lañ am ñun au Sénégal waaw ñu bari jàng nañ de fakk lañ jógee ñenn ñi dañoo dem ba ci biir gis ñi leen jiitoon xamuñ amuñu dara amuñu avenir ñu far bàyyi ña am jom dina xam tamit buntu yi am ñu yaroon leen ci seenu gone ñu uti meneenu métier mu ñuy def même bu dee ne jàpp nañ ne c'est dégradant ñu ne ma ne métier mu dégradant fekk mu ngi dagan amul loolu amul ñu naan lii waayow liggéey bii naa ko def yow xanaa du looy dunde loo xam ne moo lay tax doo laaj lépp lu tax doo nekk di ak tasaul di laaj nit ñee ko tàllal loxo loolu moo gën ci yow te moo gën ci sa diine te moo gën ci sa ngor ak sa personnalité ak sa diggante ak sa borom azza wa jalla kon yi loolu la léegi ñii ne képp koo xam ne daayee tax manoo liggéey ma ne dóoral say prix jawazu li man shughil an kasbi yi nga xam dañoo dox digganteem préoccupé ba mënu dem di fàgg lu muy dundee mu ne nag fax tiira hada wa qubil